voilà wala euh, foog naa li gën mooy euh, imaamul xaafis na xajar loolu mooy nañ bàyyi hadis bii di ñëw euh, après ñu gis ci raddu salaam parce que ci la doon waxaatee masala yu xaw mel nii mais da ko brosser da ko tuuti te li imaamu Nawawi wax daanaka loolu leen léegi nañ bàyyi ba foofu léegi nañ jël li imaamul Qurtubi rahimahullah pour tëj après ak masala bi ñu la waxoon mooy bon man est que man salaam bi mën naa koo traduire quoi <laughs> waaw au lieu ma ne asalaamaaleykum ma ne aywa lu muy tekki ci wolof mooy yal na jàmm nekk ci yéen aywa ay yal na jàmm nekk ci yéen <laughs> waaw <laughs> aywa waaw léegi wax jàngoogu léegi est-ce loolu ça peut nekk est loolu ça peut loolu loolu insha <laughs> loolu après insha allah ñu daal di koy. ñu daal di koy tëjee insha allah waaye léegi nañ xool al imaamu Abu Abdillah al-Qurtubi taalibe borom uh, al-Mufhim di nga xam ne moo shara Sahih Imaam Muslim taalibin bi bi muy shara kon hadith taay biñ la waxoon qaala salaamun alayk astaghfiru laka rabbi innahu kaana bi hafiyya mu ne lii nag wax ji mu ne wal jumhuru ala anna al muraada bi salaamihi al musaalama allati hiya al mutaaraka la tahiyya mu ne jumhurul ulama lépp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne parce que dane Seydina Ibrahima alayhi salaatu wa salaam dane baay ji salaamun aleyk salaam parce que baay jee ko yu ñagas naan ko ah mooy ba mu bàyyee rek seen yi waaye yow mas koo jàpp sax ba koy bàyyi mais wanaan ko ne lii manu cee ànd quoi. voilà voilà lii man koy ànd qaala aragibun anta an alihati ya ibrahim waaw mbaa hmm. da ngay xemmem yeneen lu dul di bañ sama yàlla yii nga xamante ne moom lañ fekk sama bàyyi suñu maan yeeg ñépp nekk ci yow ibrahim wóor na boo arrêté la in lam tantahi boo arrêté wul ci ci dénoncé ñu ngi leen dénoncé ak ñàkk leen di fonk ak gëm ak waxatuma nga leen di wax lu dut noonu la arjuman naka waat naa la dinaa la sànni xeer ma nga waat waa jur nii te sax gàddaay ma mali yaa sori ma jóge fi waaw bugguma laa gisati waaw loolu noonu eh, eh, eh, <laughs> waaw <laughs> waaw na jamono ju bari moo la gisati ay wa waaw léegi <clears throat> mu ne Seydina tontu ci dal quoi qaala mu ne ko salaamun alayka mooy est ce na jàmm nekk ci sa kaw sa astaghfiru laka rabbi naa la ñaanal jéggal sama borom innahu kaana bi xafiya léegi loolu lay wax ne waa jumhur nag jumhurul ulama rahmatullah alayhim dañ ne ah li ñu jublu ci salaam mooy salaamun alayka bi mooy booy tàggatoog nit waaw mooy nekkal mooy eh, nañu kitoo quoi waaw mooy naa mucc ci sa ay bi may bi ci ay xaañ xeer ak yooyu ak tamit rawatina may del may may nekk di leen jaamu xërëm yi ginnaaw bi ma yàlla wanee leer sama suma cee nekk waaw allati hi al mutaraka mooy nañ bàyyam ci nañ kitoo de waa kon ngeen dem man ma dem waaw la taxiya waa ji a lool du mu yowa ah. mu ne qaala at-Tabari mu ne al imam at-Tabari rahimahullah ah, imamul mufassirin rahmatullah alayhi nee na maanaaw amanatan minni lak lii mooy mooy ak kóolute la salaamun alayka gii ma la wax mooy yàlla digaluma may xarit yow waaw malgré wet di ngaa lii nag mooy wane que ne bul yaakaar ne ci man dara lu lay metti dina jóge ci man dal ci sa kaw waaw waaye nag bu dee ci sa yaram ak yooyu waaye bu dee nag yàlla yii seen xërëm yi moom dénoncé ko dinaa ko dénoncé waaw loolu la al imam ne loolu mooy aman sa mit nii ak kóolute la ak assurance mit nii bu taay bu jukkee ci man la ka la mu ne wala ci kaw nii nag taw ku waa imam at-Tabari men loolu la tànn mooy laa yub laa yabda'u al-kaafira bis-salaam laa yubda'u wala yàlla yabda'u al du ñëw di njëkke yéeféer bi bis-salaam ci di ko nuyu mu ne wa qaala an-Nuqaash bon loolu taxu ñoo jóg ah ah moo waaw dane xalimun xaataba safihan waaw dane mbir mi daal lenn la mooy xalim koo xam ne dafa teey baax nekk koo xamante ne nii ku dal waaw te am xel waaw alxul alxali nekk ku xalim waaw koo xamante ne nii euh, fii lenn la boo xam ne daa <laughs> daa nekk di di di di di di di euh, Eh, ki nga xamante ne day eh, eh, mm, day day day day day koo xam ne xamul dara quoi <laughs> waaw koo xam ne xamul dara waaw waaw waaw kooku ko loolu la rek loolu kese la waaw du deret waaw loolu moom sawaay du dara waaw mu ne loolu la moom loolu la wax hmm. loole moom la wax wallahu taala alam léegi euh, kon ginnaaw loolu euh, léegi nag mu ne ah mu ne mu continuer mu ne moom al imam al qurtubi rahimahullahu tabaraka wa mu ne kama qaala comme ni nga xam ne moom lay nit ki di waxe wa ida comme ni borom bi waxe wa ida xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama ni way ngëm yàlla yabaadu rahmaan ya de borom bi daal di leen euh, melal te ni ñoom wa ida xaatabahum bu waxee ñoom euh, ay wax yu ñagas al jaahiluuna ñi nga xam ne xamuñu dara te mooy yi xamul dara wanda hatta ci jullit ñi xamul dara xam nga lool yéeféer yi ginoon tax muy wax xaalu salaama ñu ne leen jàmm ak jàmm xam nga loolu nekkul dañ leen ne yi daal na jàmm nekk ci yéen mooy ah, nekk mooy kitoo nañ nañ bàyyante bu leen ñun toppuñ leen du ñu àttal géen ci loolu duñu leen fekk ci ci seen wax yu ñagas yi mu ne loolu nag moom la imam Seyna al-Khalil ah, wax fii xaalu salaama lool xaala ah, mu ne ko salaamun alayka loolu kese la mu ne wax qaala ba'duhum lenn li nag wax na fii maanaa taslimihi wa tahiyatul mufaariq ñeneen yi ci boroom xam-xam yi ne non lii nii salaamun alayka bi mooy nuyoo goo xamante ne dangay ngay tàggalokoog moom waaw ndax keroog la tàqalokoog baayam boobu waaw mu ne nag wa jawwaza deneen wax wa jawwaza tahiyatul tahiyatul kaafiri wa an yabda mu ne am na wa pare kii am na ñeneen ñoo xam ne wa pare kii wax nii euh, mu ne am na keneen koo xamante ne ba pare mu mu mu ne euh, possible na nuyu yéeféer ak tamit tàmbale ko mu ne qiila wax nañ li Ibnu Uyayna voilà wa dañoo laaj imaam imaam Ibn Uyayna rahimahullah ne ko hal yajuuzu salaam ala al kaafir waaw mais est-ce que possible mooy masala est-ce que mën nañu nuyu ab yéefér qaala mu ne naam waaw <laughs> qaala allahu taala laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatiluukum fi ddin wa lam yuxrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsituu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitiin wa qaala qad kaanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim al aya wa qaala ibrahimu li abihi salaamun alayk voilà karta <laughs> al imam al al al kii al ibnu Uyayna ñu laaj ko ndax mën nañoo nuyu bi yéefar mu ne waaw ndax yàlla nee na laa yanhaakumullah <laughs> suuratul mumtahana mais borom bi terewuleen an alladina lam yuqaatilukum ñi nga xam ne xarawuñoo ñoo yéen fi diini ci parce que diine ji ngeen nekk bañuñ leen ngir loolu walam yuxrijukum te génnewuñ leen min diyaarikum yi seen kër ya mooy ñi nga xam ne ay yéeféer lañ waaye nekkuñ ahlu xarb ñoo xam ne dañuy xeex ak yéen julli ni génnewuñ leen te wa an tabarruhum walam yuxrijukum te génne walam yuxrijukum génnewuñ leen min diyaarikum seen kër yi seen dëkk ko an tabarruhum ngeen di jëf ci ñoom njekk wa tuqsitu ilayhim al imam ibn al arabi al maliki mu ne mooy di dagg ci seen alal yi di leen defal waxul maanu ndax maanu moom farata la maanu moom yéefara jullite ci yam da ngaa war a maanu ci ñoom inna allah ndax yàlla yuhibbu daa buggaal muqsitiin ñiy def loolee mu ne imaam Ibn Uyayna ba léegi mu leneen luy luy waxam wa qad wa qaala te borom bi nee na qad kaanat lakum uswatun hasana fi ibrahim alayhi salaam aaya ba mu ne ura wax na ne nekk na ci ku buru yéen royukaay bu baax ngir yéen ci seydina ibrahim alayhi salaam da mu ne te ibrahim moomu baayam keroog dana ko eh, salaamun alayka waaw <laughs> waaw yal na jàmm nekk ci yéen moo tax eh, boo seetloo même bu dee wax yële waa jumhur li ñu wax loolu lu ñu mën a dégg la waaye ci biti nii da ngay gis que ne salaamun alayka mooy mën na nekk mooy lu mu ko ñaanal yal na jàmm tax gi nekk ci yow tax nga génn ci kéeféer gi yal na boroom bi nga xam ne mooy du salaam defal la jàmm ju tax moo lay génn ci safaraay kéeféer ak weddi yàlla gi nga xamante ne moom nga nekk qultu al imam al al Qurtubi bi mu nettalee lii mu ne al azharu min al aaya maa qaala Sufyaan ibn Uyayna mu ne li feeñ nag ci aaya bi mooy li Sufyaan ibn Uyayna ni mu ko tekkee waaw loolu mooy li feeñ waaw mu ne wa fil baabi xadiisaani am na ñaari xadis ci buntu bi saxiixaani yu wér rawaa Abu Hurayrata mu ne mooy xadis bi ñu nekk nii di ko euh, ci Riyaad bi nii mu ne Seydina so Hurayra soloona anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa qaala laa tabda'u al-yahuuda wan-nasaara bis-salaam fa idhaa laqiitum ahadahum fi at-tariiq fadtarruuhum ilaa adyaqihi mu ne xarrajahu al-Buxaari wa Muslim mooy suñu xadis bii mu ne ñaari xadis ñooy wax ci buntu bi mooy xadis bii nii ne bu leen tàmbalee yahuud yi ak nasaraan yi ci nuyoo boo leen dañee ñoom na ngeen leen jañ ci euh, fa gën a xat ci yoon wi mu ne loolu imaam Muslim imaamul Buxaari Muslim ñoo ko solo mu ne wa fi saxiixayni an Usaama ibn Zayd boo ñëwee ci saxiixayni euh, ba léegi. Seydina Usaama ibn Zayd moom mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rakiba himaaran alayhi ikaafun tahtahu qatiifa fadakiyya wa ardafahu wa ardafa waraa'ahu Usaama ibn Zayd wa huwa ya'uudu Sa'd ibn Ubaadata fi bani al-Haaris ibn al-Khazraj wa dhaalika qabla waq'ati Badrin hattaa marra fi majlisin fiihi axlaatun mina al-muslimiina wal-mushrikiina abadatul awthaan wala <coughs> abadatil awthaan wal yahuud wa fiihim Abdullah ibn Ubay eh? ibn Salul wa fil majlis Abdullah ibn Rawaha falamma ghashiyatil majlis ujaajatun daabaq xammara Abdullah ibn Ubay anfahu bi ridaa'ihi thumma qaala laa taghbaru alaynaa oh fa sallama alayhim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-hadiis mu ne ginnaaw hadiis Seydina Abu Hurayra bi am na beneen hadiis buy wax ci wàllu nuyu yéeféer bi mais bii mooy ñetteelu hadiis bi Imaam an-Nawawi di indi ci buntu bii ñu nekk mooy hadiis Seydina Usaama ah ibnu bi muy wax nii moom lañ la wax ne la mooy marra yoneen saa sallam ala majlisin fii axlaatun min al muslimin wal mushrikin abadat al awthan wal yahud fa sallama alayhim an nabi sallallahu alayhi wasallam xadis boobu la yox ñun mooy suñ ñetteelu xadis ci buntu bi mu ne loolu moo ci rot waaw waaye am na xadis sayna Anas bi imam xam naa da koo fàtte waaw mooy ila sallama alaykum alul waaw boobu wala mu ne waaw waaw wax na dëgg ñaar yooyu mooy julli bi moo nuyoo yu yorent way sa sam moo ne moo ne bu leen leen tàmbalee nuyoo bii moom mu nuyoo waaw mel ni lim digle daa mel ni lu wuteeg moom li mu def saa salaam waaye wutewul parce bii dana yéeféer bi bu leen leen tàmbali nuyoo mooy koo xam ne yéeféer kese la wala yéeféer kese lool bu leen leen tàmbali mais bu dee ne ay njaxas dafa nekk euh, jullita ki yéefar yu toog loolu booy nuyu doone comme que yéefar yaa ci biir damay xañaale julli di seen àq déedéet da ngay ñëw nuyoo waaye nuyoo ji à vrai dire ña nga xam ne ñoom ñoo tax dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne ñooy julli ña ca biir voilà <coughs> waaw loolu mu daal di nuyoo léegi ñoom tabax lañ ci toppaale yéefar yi waaw sinon neewoon na bu leen leen nuyu mu ne ñaari xadiis yooyu ñoo ci ñëw léegi nag Euh, bo dane dane waaw nañ wax xadis parce que daa mel waxuñ ko ci wolof dane Seyna mooy xadis Seyna Usaama bi ñu war a gis ginnaaw wax Seyna Anas après mu ne mm, eh, yonent bi alayhi salaatu salaam Seyna Usaama nee na dafa yéegoon ci benn mbaam doon dem di seeti doon dem di seeti ki nga xam ne mooy Sa'd ibn Ubaada waaw mooy dafa feebaroon mu dem di ko seeti ci waa Banul Haaris ibn al-Xasraj euh, léegi mu ne loolu di avant xare badar la woon mu romb benn jataay boo xamante ne ni amoon na ay njaxas ay jullit a fa ne woon ay mushrikuuna yoo xam ne ay xërëm lañ doon jaamu comme Abdallah ibn Ubay ndax taayo tuubagul woon mooy président nafiqi après wa fil majlis bokk na ci ñi nga xam ne ñooy ci mbooloo ma Abdallah ibn Rawaha Abdallah ibn Rawaha wala Abdallah ibn Ubay am nañu ne tuuboon na sax wax tuuboon na voilà Abdallah ibn Ubay voilà ak ki nga xam ne mooy mu nga fa woon ak Abdallah ibn Rawaha ci waa côté jullit ñi ak ay yahud bi yeneen way saa nag di romb mbaam mi xam nga Madina daa bari poussière <laughs> poussière bi daal di jóg léegi nag Abdallah ibn Ubay kàccoor bu mag bi daal di muur bakkan bi naan waay yow eh, waaye bu leen ñu sonal ak seen boobu dana woon xetu mbaam bi voilà ci riwaayu ñoom imaam ibn yi waaw dañ naan euh, <laughs> wax wax ju ñaaw fii mu ne poussière bi waaye bu leen ni poussière waay yéen yeneen saa salaam daal di leen nuyu voilà mu ne fal awal xadis bu njëkk ba sayna Abu Hurayra imaam al-Qurtubi yufiidu tarka salaam li muy wane mooy day wane ne bu leen ñu bàyyi di leen nuyu alayhim ibtidaan di leen njëkke li na zalika ikram ndax lool nuyoo teraanga la wal kaafiru laysa ahluhu moom du nekkul koo xam ne daa yelloo teraanga parce que ku weddi borom bi tabaaraka wa taala gan bi la teral indi la nga weddi ko ne ko gëwuma la leneen laay gëm wala li nga yónni man lenn laay gëm nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd dañuy gëm lenn bañ leneen ñooñu borom bi ne gëmuñu tus waaw wal xadiisu saani yaju yu jawizu zalik ñaareelu xadiis bi nag day mel day wane ne mën nañ leen a nuyu mu ne waaye loolu wax nañ la ne ne jullit ñi ci biir a tax voilà loolu la mu ne qaala Tabari wala yu'aridu ma rawahu Usaama bi xadiis Abi Hurayra fa innahu laysa fi xadiis ma xilaaf li aaxar mu ne imaam at-Tabari nee na ñaari xadiis yi amul dara lu leen wutale ah nekkul bii daa opposé wu wuteeg beneen bi waaw ndax lan ndax lan euh, euh, euh, mu ne na xadiisu Abu Hurayra maxrajuhu al-umum mooy dafa général bu leen leen njëkkee ci nuyoo wa xabaru Usaama yubayyinu anna maanaahu xusuus que ne lii mooy lu jagloo mooy bu dee ne ay julli daa nekk seen biir bu boobaa bu leen leen xañ ñoom julli ñi seen nuyu parce que dañoo nekk ci yéefér boobaa nuyu leen waaw nuyu leen ñoom nuyu leen mbooloo bi yépp waaw nuyul rek waaye à vrai dire ñañu soxla ci nuyu ba mooy julli ñi mu ne wa qaala an-Naxa'i mu ne na après buñ paree ci lii lépp dinañ eh, waxu imaamu Nawawi bu njëkk bi ak yii nii lan moo lan liñ gis moo gën a lëng insha allah mu ne al imaam an-Nawawi nee lii mooy wax bi imaam an-Nawawi waxoon ne am na ñenn ñoo xam ne nee nañu bu dee aajo wala darura darura wala aajo wala sabab lool mën nañ leen a mu ne al imaam an-Nawawi nee na idaa kaanat laka haajatun idaa kaanat laka haajatun inda yahuudi aw nasaanin fabda'hu bis-salaam waaw waaw léegi mu ne imaam an-Naxa'i di Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i na bu dee da aajo ci ab yahuud wala nasaraan boo fa demee na ko wax assalaamu aleyk assalaamu aleyk mel noonu fa baana ci woon lay leere bi hada mu leere anna hadith Abu Hurayra mooy hadith sayna Abu Hurayra hadith tabda'uhum bis salaam mooy hadith bi bu leen leen njëkk ci nuyu moo idaa kaana li ghayri sabab ilaa an tabdawum bi salaam loolu moom noonu la ko dégge mooy bu dee ne amul benn sabab lenn tax tax bu tax bu leen di xëcc ci yéen julli ñi ngeen war leen njëkk a nuyoo loolu bu leen leen nuyu ah voilà waaye bu dee am ngeen aajo ci ñoom wala am lu ngeen fa waral ci loolu loolu la na ngeen leen nuyu min qada'i ah, zimamin aw haajatin ah, ta'arrada lakum qibalahum loo xam ne daa am aajo boo xam ne ca ñoom lu ngeen leen soxla wala xaqu aw xaqu soxba wala aqu sah ah, àndandoo aw jawaa aw jiwaar wala àqu dëkkandoo aw safar wala ngeen ànd ci tukki voilà voilà loolu ngeen ànd ci tukki yi na ànd di voyage yi après bon nga ne xaaral ma ñëw nga demaan ñaar fekk leen voilà boobu mën nga leen a nuyu ndax àqu ànd bi ngeen ànd ak tukki ak tamit bi nga xam ne mooy ay dëkkandoo ngeen nekk àqu jiwaar voilà. mu ne qaala at-Tabari mu ne al imaam at-Tabari nee na wa qad ruwiya soloo nañ an is-salaf annahum kaanu yusallimuuna ala na ci lenn ci salaf yoo xam ne jëlee nañ ci ñoom que dañ doon nuyu waa ahlu euh, kitab loolu lañ la doon wax Ibn Mas'ud mu ne wa fa'alahu def na li Ibn Mas'ud Abdallah Ibn Mas'ud bi dihqaanin sahibahu fi tariqi koo xam ne dafa ab dihqaan la mooy euh, chef de quartier la ci majusi ci perse yi koo xamante ne ñoo àndoon ci da àndoon a moom ci yoonam waaw mu ne qaala alqama mu ne alqama nee na fa qultu lahu biñ defee lool alqama nekkoon taal bi Ibn Mas'ud bi mu nuwee dihqaan ma ne ko ah ya Aba Abdurrahman alaysa yukrahu an yabda'u bi salaam est que nekkul dañ koo tere ñuy leen di tàmbalee di leen nuyu xaala na am mu ne leen waaw gis nga imam Mas'ud neewul déedéet waaw danit waaw mooy dañoo tere mooy fa xam na tere bi hadith sayna Abu Hurayra bi wax yeneen saa sax dañu koo tere waaye mu ne walaa walakin haqqu suhba waaye li am mooy haqqu ànd dëkk bi ma ànd ak moom wala dajeeg moom ci yoon bi loolu la waaw haqqu àndandoo waaw kon lii mooy Ibn Mas'ud mooy neewul ne non non hadis bee non mooy moom boo tax ma ne imaam Ibn Mas'ud waxam ci ñii la ànd ñoom naxaa yoon ñooñu rahmatullah ne bu dee aajo da koo waral wala darura wala euh, sabab te sabab yooyu mooy àndandoo wala loo xam ne dëkkandoo wala yu mel noonu ngir loo xamante ne euh, euh, savoir vivre waaw sa vivre dans des conditions normales bu boobaa ak tamit mooy àq dëkkandoo bu boobaa ndax dëkk bu yàgg tax bu boobaa loolu man la ko def moom loolu la gis te de tere de kon pour leneen la quoi mooy bu dee ci cas yi mën naa nekk mooy bu dee daa am lu ko waral voilà mu ne euh, euh, wa <laughs> wa kaana abu usaama mu ne abu usaama benn boro ci boroom xam-xamu salaf idan sarafa ila bayti bu doon jógee di dem ci këram laa yamurru bi muslimin doon doon rom benn jul wala nasraan yi wala nasaraan ab chrétien wala saxiin wala ko ndawe wala kabir wala ko mage illa sallama alayhi lu dul dëkk doon nuyu qiila lahu fii daalika ñu wax ko ko mu ne fa qaala amarana an nufshi salaam dañ ñoo digal ñu wasaare nuyoo waaye waxam ji dëgëru la ah. voilà waxoon nañ la loolu leeraloon nañ ko ne la ifsha'u salaam boobu hadiis Seydina Abu Hurayra moo ko leeral waaw lan lan ta yéen du ngeen dugg àjjana hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbatum afshu salaam baynakum voilà même bële dafa général afshu afshu salaam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil layl wan naasu niyaam tadxulul jannati bi salaam naa sayna Abdallah ibn Salam radiyallahu alhamdulillah di ñu gisoon waaye loolu lii da koo tënk voilà moo tax lii nay dëgërul waaw dalii da lay ëndil rek salaf yi ñoo xam ne doon nañ ko def voilà mais waxam ji moom jël jëfam ji dëgërul du tout parce que dafa dem à l'encontre moo Imam bi mu ëndee wax yooyu gis nga li mu wax yii dafa wuteeg hadith yu wér yi di wax dafa dafa wuteeg moom waaw lan la yeneen saa salaam ne bu leen tàmbalee nuyoo yow nga ñëw généraliser affaire bi comme si loolu yeneen saa salaam waxoon amul. waaw am na beneen affaire bu ñu nit ñi ñenn ñi di wax naan doo daa fekkoon boobu jamonoy tension la woon diggante jullit ñi walla ak yi ak yahuud yeeg yooyu waaye loolu daa daa laaj lu ko saxal lan moo koy saxal. lan moo koy saxal na Abu Hurayra mi radiyallahu anhu est-ce que daa fekk boobu Seydina Abu Hurayra bi muy tuub Xaybar jeex na bésub la ñëw fekk xare bi jeex na mooy yahud yi nekkoon Medina yëpp jeexoon nañu am na ay quelques yahud yu fa newoon ñoo xam ne ci jàmm lañ newoon ak jullit ñi attention ñooñu nekkuñu woon contre ndax banu Qaynuqa jëlee nañ leen fa après Badar banu euh, Nadir jëlee nañ leen fa ñoom tamit <coughs> banu Qurayza jëlee nañ leen fa après Ahzab ñoom ñoo fa mujjoon ñett ñoo la woon ba banu Qaynuqa banu Nadir ak ñi nga xam ne ñooy banu ñi nga xam ne ñooy waa banu Nadir ñooñ ñépp jële woon nañ leen fa après nag ci la yonent bay saa salaam te lool euh, euh, Xaybar amagul woon ñoom ci boppam waa banu Nadir ña demoon Xaybar ñoom ñoo soofe ghazwatul ahla waaw ba ni nga xamante ne ci la euh, def coalition ñoom Abu Sufyan ak ñoo waa waa waa waa wa ibn Hisn bokk Banu Fazara yeeg waa ñooy waa Ghatafan ak ñooñ waa Banu Murra ak arab yi nga xam ne bañ l'islam a deewoon seen xol yi def coalition ñëw ne dañuy boom ci l'islam looloo ko ndiwoon bu ñu fàtte affaire boobu wa <laughs> mooy ah, Sayyid Abu Hurayra bi muy ñëw non seulement ñi doon mooy tribu yu mag yi ne woon yu yahuud yi ne woon Medina nekkatuñ fa am na nag ay yenn quartier yoo xam ne ñoo xam ne ci biir lañ dëkkoon ñoom ñoo xam ne jàmm lañ amoon ak jullit ñi waaye doole yañ fa amoon li noonoog jullit ñi loolu amatu fa woon te Xaybar jeexoon na mooy xare nañoo waa yahuud yi ba gañe leen ba ñoom ñu ne yeneen saa saa bëgg leen génne foofu ñu ne ko ah nañ def ah tey fee bàyyi ñu ñuy liggéey suuf si bu ko defee lépp lu ci jógee ñu daal di koy xaajoo ba mu doon yónnee Abdallah ibn Rawaha at mu nekk ngir mu dem daal di def xarse bi à peu affaire bi ñu séddoo kon loolu. Seydina Abu Hurayra jamono jooju la ñëw après lan lañ mën a waxee ne loolu daal fekkoon jamono tension la lan moo koy wane lan moo tax Abu Salih ànd ak doom ji Sham gis jullit ñi di nuyu ñu mu wax ko bu doon ne foofu la yem moom bi ñu la xam affaire bi est ce que ñoo ko gën a xam xadiis yi te Seydina Ibnu Mas'ud waxul ne loolu amul ne dane na am waaw Alqama ne na ba ne ko waaw terewuñu ñu ñu leen di te njëkk euh, nuyu mu ne waaw waaye nag akku àqu soxba la voilà àqu àndandoo rek moo tax ma nuyu ko kon kooku waxul ne daa non jamonoy tension la woon ak lool loolu ñun ñoo ñëw ci ginnaaw am ñoo xam ne ci ñun di wax naan yooyoo tax waaye loolu amul amul benn boroom xam-xam wala boog man gisuma ko léegi wan ma te euh, boroom xam-xam yi traité yi yëpp même ñi naan mën naa nekk sax tegloowuñ ko naan ay loolu jamonoy tension la woon déedéet waaw te Seydina Abu Hurayra mi ko jàngal ay saxaabaam ay ay ànd doom waxuleen loolu bu doon ne lu ñu folle la doon na wax ne waaw mooy loolu nag bu dee jamonoy tension la waaye bu jamonoy tension dara newu ci gis ñi ñi ko ñi ne man naa nekk amul kenn ku ci waxe noonu est ce nga fi ba léegi ñu ngi toxal li boroom xam-xam yi jëlee ci ñii lii lañ wax lii lañ wax est nañ fi kenn ku wax loolu amul kon nag yooyu euh, euh, ku am nag lu la ci leer nga wax ma man nag dama ci gisul dara te ñi nga xam ne sax ñoo naan man naa ne gisuma ñuy laye loolu wallahu taala alam léegi kon euh, kon wasu ila al awza'i an muslimin marra bi kafirin fa sallama alayhi imam al-Qurtubi ba léegi muy continuer kon mu ne wasu ila al laaj nan al imaam al-Awzaa'i gisoon nañ ko ci waxu al imaam an-Nawawi an bi kaafirin fa sallama alayhi fa qaala in sallamta faqad sallama as-saalihuuna qablak wa in tarakta dañ koo laaj mu ne jullit boo xam daa romb ab yéefér daal di koy nuyu mu ko boo nuyoo de ne ñu baax ñi jiitu woon la am nañu ci doon leen du nuyu woo bàyyee it am na it ñu baax ñu la jiitu ñoo xam ne daal di woon nañu daa da daal di woon nañu euh, bàyyi bañ a nuyoo mu ne waru ruwiya an al-Hasan al-Basri annahu qaala idaa mararta bi majlisin fiihi muslimun wa kuffaar fa sallim alayhim boo rombee ab jotaay boo xam daa ay yéefar ak jullit nuyu leen loolu jëfu yonent saa saa ma ko wane lii nii voilà loolu mooy hadiis yi naa Usaama bi mu doon wax bi kii doon wax sànq te euh, imaam al-Qurtubi ne ñaari hadiis yooyu ñoo ci rob voilà. Ah, mu ne qultu al imam al al al-Qurtubi wa qad ihtajja ahlu al-maqaalati al-uulaa bi anna as-salaam alladhii ma'naahu at-tahiyya innamaa xussa bihi haadhihi al-umma mu ne ñu njëkk ñu nag ñoom ñoom daal dinañuy tegtaloo ne kenn du nuyu ahlul kitaab ah, ñooñu dafa xaraam ñu leen di nuyu voilà tere te ne ndax eh, bu dee nuyu bi nga xamante ne taxiya bi nga xam ne mooy asalaam mooy jàmm ah nga xam ne maanaam mooy cin mooy nuyoo ñaanal nit ki jàmm loolu dañ ko euh, li nga xam ne jagleel suñu xeet wi ndax xadiis li xadiis Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaal mu ne la xadiis na Anas radiyallahu anhu nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna allaha ta'ala a'ta ummati thalathan lam tu'ta ahadan qablahum as-salam wa hiya tahiyyatu ahli al-janna al-hadith mu ne zakarahu Tirmidhi al-Hakim mu ne la xadiis boobu al imaam at-Tirmidhi mooy al-Hakim at-Tirmidhi bokkul ak imaam at-Tirmidhi bee de bu siiw bi ñuy gis fii ci ci kii Abu Isa noodu ki ah ci al-Hakim at-Tirmidhi la rahmatullah alayhi léegi moom moo soloo hadith yi jëlee Seydina Anas mu ne lii wane li ñu tegtaloo mooy que ne Yonent bi sallallahu alayhi moo ne sama xeet dañ koo jox ñetti yoo xam ne joxuñ ko xeet yi jiitu woon bokk na ci assalaamu te loolu mooy nuyoo gi te mooy tahiyatu ahlil janna loolu nag taxawoon nañ ko nañ ne loolu liy dëgg mooy zurriyatuka luy hadith sayna Abu Hurayra bële ne won aadama bi ko yeneen borom bi ne demal nga nuyu malaaka yëléen boo demee nga ne asalaamaaleykum ba dem déglu liñ lay tontu mooy sa nuyu ak sa nuyu zurriya loolu mooy yonent yi fi jaar it loolu lañ ne woon waaw loolu du xeetu yonent bay sa sa moo ci nekk koo xam ne dafa jagoo moo tax hadith yi dañoo am problème looy ñoolu la li tax nag yahuud yi ñoom ñoo demoon ba bakk comme liñ la waxoon comme rek ni ñu falsifié lu bari ak ñi fi jigoon doon wax leneen jullit ñu indi ko nag ba indiwaat leen ñu mer ko waxoon nañ la ñi nga xamante ni seen maam ci lu baax la newoon di nekk fii caaxaat ñeneen ñëw indi leer goo gële a nit ñi ci sunnaa yonent bay saasaam sa mooy la ci seen kese la waaye tekku la ñu jiitu woon amuñu ko woon mu ne kon loolu lu ama am solo la hmm? foofu la yemale mbir mi léegi euh, lii dañ lay wax ne léegi nag ginnaaw wax yi yëpp ana moo ci gën a lëng dañ naan ne li gën a lëng mooy li al imaam al al hafiz an-Nawawi wax insha allahu taala loolu mooy li gën a dëgg mooy parce que ñi nga xamante ne euh, mooy euh, ci kaw nuyu yéefér tàmbali leen asalaamaaleykum lool dafa nekk loo xam dañ koo tere loolu mooy li nga xamante ne mooy dëgg dañ koo tere léegi nag ndax waxu yonent bay saasam hadis bi ñu nekk la tabda'u al yahuda wala nasara bi salaam dafa leer bu leen tàmbalee yahuud yi du caagantee nasaraan yi ci li nga xamante ne nii mooy di leen nuyu waaw waaw loolu dafa leer nañ waaw moo la imaamu Nawawi ne lii moom li tahrim la waaw te gis nañu yonent bi alayhi salaam kon loolu euh, euh, ak ni nga xamante ne noonu la ko lay woon kantaa ñeneen ñi nga xam ne Ibnu Mas'ud dañ naan la moom dàqul lool waa ah, neewul ne tere gi amut moom da waaw tere gi am na waaye hein waaye nag waaye daa am lu tax mooy xaqu suxba ngoo tax may nuyu kii aku euh, nuyoo loolu kese tax may nuyu kii waaye tekkiwul mukk mu ne ah voilà kii euh, nu mu tudd euh, aqu àndandool waaye tere googu mu ngi fi moo tax ñi nga xamante ne nii ne sabab wala boo loroo loolu soriwul ndax loolu mooy lépp ci l'islam rek lépp luñ la tere bu dee daa am lor-lor xat-xat dafa taxaw dañ la koy dañ lay permettre waaw bu dee médd lañ lay permettre waa ji nga xam ne amul lu mu lekk mu daal di lekk léegi bu dee waaj dafa loru waajoo xam ne par exemple moom ab yéeféer la moo yor mbiram boo xam ne akam boo xam ne da koo war a jël ci moom te waa ji moom nee na ko boo ma wul booy ñëw dara laa jox bu boobaa kenn doon na ko ñàkk talent oh ñàkk non. kooku xat-xat la dañ naan ko waaw waaw wax ko voilà comme yu mel noonu ak lii ñi nga xam ne ñu jàpp ne bu sabab wala tax tax wala yu mel noonu bu kaw noonu mën nañ koo wax waaye ci kaw ñooñu sax neewuñ ne duñu joyal ah kantaa gi gis ne ñoom dañ koy joyal loolu gis nañ ne loolu dafa wuteeg xadiis yi nga xamante ne mooy li yi wër voilà moo tax insha allahu taala li nga xamante ne mooy dëgg moo gën a lëng ci euh, lii wal ilmu nag inda allahi tabaraka wa taala malgré tout mooy ne loolu dañ koo tere waaw gis nañ yonent bi saa saam ci boppam Euh, euh, euh, bi mu doon yónnee li nga xam ne mooy lettre am yi mu doon yónni ñi nga xam ne ñooy gaa yi <laughs> ñoom Qaysar ñoom Qaysar lal la wax dane salaamun ala man huda waaw waaw salaamun jàmm waaw yal na nekk ala man huda waaw yónni leer ne aslim taslam aslim taslam aslim yu'tika allahu ajraka marratayn waaw tuubal nga nga nekk koo xam ne eh, dangay nekk koo xamante ne ni eh, ah, da ngay eh, muñ da dangay da mucc waaw waaw bu ko defee nga mucc muñal tuubal bu ko defee boo ko defee yàlla jox la sax fay ñaari yoon kon loolu loolu yëpp da salaamun ala man ittaba'al huda moo tax ñenn ñi ne loolu sax ngay wax waaw waaw salaamun ala man ittaba'al huda yal na jàmm nekk ci ñi topp jub gi dëgg gi waaw yal na jàmm daal nekk ci loolee kon loolu yëpp day wane te loolu euh, euh, mooy bi muy bind lettre yi c'était juste après bi nga xamante ne fi mu gën a takkarnaase mooy ba ci euh, ginnaaw ubbi Makka noonu lii nu mu tudd Hudaybiya